yaa ayyuha alladina aamanuu alaykum anfusakum laa yadurrukum man dalla ida htadaytum ila allahi marji'ukum jamii'an fayunabbi'ukum bimaa kuntum ta'maluun suñu boroom di wax ci lancé bi muy aaya 105 mu ne yaa ayyuha alladina aamanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal te dëggu ci seenu ngëm waaw aleykum anfusakum na leen seen bopp doy waaw na leen seen bopp doy laa yadurrukum du leen lor man ka nga xam ne dallal dafa sànku ila tadaytum bu dee ne yéen jub nga yéen tegu ngeen ci yoon wi gindeeku ngeen bu ngeen gindeekoo sànku ku sànku moom manu leen a lor ilallahi te na ngeen xam ne ci buur yàlla marji'ukum mooy seen delluwaay de yéen jami an mbooleen seen ku fii jaar ci kaw suuf boo deewee ci yàlla bi jëm fa yu nab bi ukum bu ngeen ñëwee dina leen xabaar bi ma kuntum ta'malun ci li nga xam ne moom ngeen doon jëf ci kaw suuf lii la aaya bi wax xam nga aaya bi ci biti nii lan lay wax mooy yéen gëm yàlla chacun yéen daal na la sa bopp doy sa wóot sa sa sa problème bopp hein nekk ci waaw fexee la jub yow boo jubee jeex na kantaa ñi dëng gaa dëng boo xasee jub moom tegu ci yoon wi ñoom manuñ laa lool waaw léegi nag ñoom ñi dëng ak yow mi jubal yéen ñépp ci borom bi ngeen di dellu fa yunabbi'ukum mu xabaare leen nag bi maa kuntum tàmbaloon ci li ngeen doon jëf ci kaw suuf léegi est-ce aaya bi day tekki ne kon al amru bil ma'ruf ah wan nahyu 'anil munkar kon kay loolu jaratu ko digle lu baax ak tere bon kon jaratu ko ñu ne la déedéet laa ilaha illa allah yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni suñu borom ne wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnaasi maa unzila maa nuzzila ilayhim ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni suñu boroom ne ñun ñoo wàcce ci yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ad-dhikra li nga xamante ni nii mooy alquraan ji eh, non sunna li tubayyina linnaas ngir nga leeral nit ñi maa li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne nii moom lañu wàcce moom lañ wàcce ci ci ñoom waaw wala allahum te bu ko defee yatafakkaru nañuy xalaat bi bàyyi xel waaw loolu zikru mooy la mooy sunnaa yonent bi alayhi salaatu salaam ngir mu leeral ni ñi alquran yi boroom bi wàccee ci ñoom waaw te bu ko defee ñu fàttale ku seen boroom di ko fàttaliku saa su ne loolu eh, loolu noonu loolu yonent bi alayhi nag moo moo ñu leeral aaya bi parce que ci biti nii koo xamante ne nii laa yuhsinu sibaha waaw moom il n'excelle pas dans l'art de nager waaw moom manu la nager manu la féey ba pare bëgg dugg ci géeju alquran di ci wax kooku boo ëñëwee fii day tarxiis waaw moo tax yonent laa saa saa moo ko firi Seydina Siddiq Siddiqul umma radiyallahu ta'ala anhu comme li nga xam ne noonu la ko al imaamu al imaamu ahmadu rahmatullahi alayhi daal di soloowe waaye noonu na ko waa ashaabu sunani al arbaa ba mu des kan ba mu des al imaam an-nasa'i rahmatullahi alayhi ñoom ñépp ko soloo mooy kon kon al imaam abu daawud ah Souleymane Ibn Ash'ash Souleymane Ibn Ash'ash as-Sijistani Abu Dawud afghan la woon Afghanistan la dëkkoon radiyallahu ta'ala anhu ne woon taalibe bu mag bu imaamu Ahmad ibn Hanbal foofu la cosaanoo as-Sijis min bilaadi Sijistaan moom naka noonu al imaam Muhammad ibn Isa ibn Sawra at-Tawraawi ibn Sawra at-Tirmidhi di al imaam at-Tirmidhi min bilaadi Xuraasaan ah moom it solo na ko naka noonu al imaam al-Qazwini ibn Maaja rahmatullah alayhi ak sëriñu sëriñu al imaam al imaam Ahmad mu jaar ci Seydina Qays ibn Abi Haazim mooy même mooy benn taabi'i bi nga xam ne moo jële ci fukki saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mooy benn taabi'i boo xam ne moom dafa ñëw moom ku nekk ci ñoom muy ñan les dix promus au compagnons ali radiyallahu anhu promus au au paradis ah Abu Bakar Seydina Omar Seydina Ali non Seydina Ousmane Seydina Ali Seydina Talha Seydina Zubair Seydina Abdurrahman Seydina Az-Zubair ak Seydina euh, sa euh, Abdurrahman ibn Awf wax naa ko ak Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas Aba Ishaqa ak kan Seydina Sa'id ah Sa'id ibn al ah, Sa'id muy eh, eh, mbokk Seydina Omar boobu te baayam moo ne woon te tumuranke temps yonent bi alayhi salaatu salaam voilà Sa'd Sa'd waaw ah, Sa'id euh, nu bàyyi ji tuddati sax <laughs> Euh, moom moo doon wax ne waa Quraysh yéen ñii kenn fi kiiwul mbokk Seydina Omar la woon waaw do alxataab nag bàyyi Seydina Omar sonaloon ko lool <laughs> waaw Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl voilà Amr ibn Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl waaw ñooñu noonu ku nekk ci ñoom Qays ibn Abi Hazim waaw moo tax imaamul Suyuuti ne qaysun maa lahu nadiiru qaysun maa lahu nadiiru qaysun maa lahu nadiiru mooy qays mi ibn Abi Haazim maa lahu nadiiru amul ku niroog moom moom moo wérle ah, sinon am na ñeneen ñoo xam daal imaamul Haakim tudd na leen ci téereem bi kene jële nañ ci fukk yi waaye loolu wéru moom mii moo wér di Qays ibn Abi Haazim en moom dafa ñëwoon dafa tuuboon jamono yeneen ci maanaam sax sànq tuuboon na dafa ñëwoon ngir bi mu ñëwee ba ci yoon wi ñu ne ko eh eh eh ñu ne ko yow yow yow denc na yonent bi alayhi salaatu salaam yaa quelque fan ci yoon wi allahu akbar waaw mu ngi noonu de <laughs> oh, oh baayam yi nag baayam kii la woon eh, moom saxaaba la ndeysaan xoolal ma loolu moom de ba muy jóge këram fa mu dëkk di ñëw yonent bi aleyhi ngi doon dund muy ñëw ngir ngir jaayante moom ngir gëm ko ngir jaayante ndax gëmoon na li ñëwee ba ci yoon wi daje ay gaay ñu ne ko mu naan Medina mu ne ko yow yonent bi aleyhi salaatu gaañu na bañ suul ko mu dem fekk fa Seydina Siddiq radiyallahu anhu mu nekk xalifa léegi nag mu ne moom Seydina Qays ibn Abi Hazim mu ne ngir leeral ñu aaya bii que ne du de mooy li zahir bi di wane noonu tekkiwul ne léegi am bil ma'ruf lii dafa bu muy wax. mooy jamono joo xam ne bu muy wax ne boo fa àggee walla lii mooy dox mais waxul ne ci lañ doyal léegi yéen daal yaa yéen a diina amanu aleykum anfusakum quoi et yéen ñi gëm yàlla léegi ku nekk na sa sa bopp doya vie privée vie publique ah wala man nit ñi bu ñu yàqoo sama yoon new ci ah man man en tout cas gëm naa sama yàlla maa ngi julli bu ma kiiwee tëju sama néeg julli woor kii dañ naan la même yow loolu kese yàlla waxu la loolu tëjul sa yow wër nga gaw kon du gindeeku bu dee loolu nga jàpp ne mooy affaire du loolu waaw ak loo ko man di waxee naan mais même damay dem jàpp damay kii maa ngi dem mais léegi kantaay ñi yàqu fii man sama kër gaa yi nii moo bàyyi leen ñuy décorer seen affaire la man nekkuma fi di leen yeede ñoo xama c'est leur affaire man ju gindeeku naa ndax aaya bee na yéen ñi gëm yàlla aleykum anfusakum na leen seen bopp doy laa yadurukum du leen lor man képp koo xam ne la sànku na isa tadaytum maadaama yéen moom jëndeeku ngeen c'est fini Seydina Siddiq ne e eh, Seydina Qay Qays ibn Abi Hazim mu ne mu ne Seydina Siddiq dane yaa ayyuhan nas fekk ci minbar bi la ko doon waxe waaw parce que Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu dafa dafa dafa dafa dafa xam ne dafa jékki xam naa dafa sûrement dafa gisoon nit ñi am ñenn ci ñi nga xam ne duñu saxaaba yi ay taabi'i yoo xam ne ni ñu dégg aay bi baaxul Seydina Siddiq nag ne yaa ayyuhan naas def discours ci kaw minbar yonent bi alayhi mais en fait Seydina Siddiq moom bi ñëwee xalifa moom da ne woon fi yonent bi alayhi salaam doon taxaw moom du fa taxaw mooy fi mu doon taxaw ci minbar ah mukk du ma fi yonent bi alayhi salaam doon taxaw man Abu Bakar kat ibn Abi Quhaafa di ma du ma fi taxaw ci pied bi ci suuf mooy comme genre kii la boo doon boo yéegee benn beneen bi moom mu ne bii ci suuf lay taxaw waaw mu taxaw foofu moom moo tax foofu la doon taxaw mais doon woon taxaw mukk fi yonent bi alayhi salaam doon taxaw mais léegi Seydina Omar nag bi mu nee xalifa moom dafa ñëw taxaw fi yonent bi alayhi salaam doon nekk parce que mu ne parce que ah Seydina Siddiq dëgg la loolu la ma doon a def parce que moom foofu la tolloon mais imagine leen man bu ma defoon ni moom ma wàccaat benn daraja benn escalier mais kon. minbar yonent bi alei saa salaam fan la jëm xalifa bu ñëw ne man ah ka fi ne waaye yow kooku damaa mën a def ni moom kon man damay damay cré damay damay tabaxaat leen ci suuf mooy kon fan la jëm kon xanaa ci suuf sol yi la jëm di dem waaw loolu tamit lu ama am solo kon Seydina Abu Bakar mu ne radiyallahu anhu yaa ayyuhan naas yéeg ci minbar bi ne yaa ayyuhan saxaaba yépp toog ak waaw ah. moom deux ans rek la def yonent bi alayhi salaam daa génn mu nekk xalifa deux ans xalifa deux ans après mu faatu mu ne yéen nit ñi innakum taqra'una hadhihi aaya yéen a ngi jàng aaya bi mooy bi ñu wax sànq ya ayyuhal ladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum ila allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun mu ne yéen a ngi jàng aaya bi di wax naan yéen ñi ñi gëm yàlla na leen seen bopp doy du leen lor képp koo xamante ne sànku na bu dee ne gundeeku ngeen te ngeen xam ne ci borom bi ngeen di dellu yépp yéen ñépp mu xabaare leen li ngeen doon jëf mu ne nag wa inni pour wan leen ne déedé affaire bi demewul noonu wa inni ta man sami'tu bi as-siddiq man abu de sami'tu rasulallah dégg naa ndawul yàlla li sallallahu alayhi wasallam yaqulu mu naan voilà ngir leeral aaya bi yonentu Yàlla saa saam ci boppam moo ko leeral parce que bu bàyyee rek ku nekk mën a dégg lu la neex leeral na ko sax te teewul ay kaccoor yoo xamante ne nii ba léegi ñu dee ñoom ñoom duñ dégg lu yonent Yàlla saa saam wax te moom la alxuraan wax léegi ne damaa wàcc ci yow sunna ngir nga leeral li ma wàcc ci yow ñoom ñu bay waaw imaginaire bu ko deful woon def na ko teewul ñoo xam ne dañoo lank kat tandaari continuer waaw waaw bu ko deful woon lan lañuy wax mu ne man dégg naa man as-Siddiq rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam muy wax ne lan inna an-naasa idha ra'aw zaaliman falam ya'khudhu ala yadayhi awshaka an ya'ummahum Allahu bi'adhabin minhu waaw mu ne man as-Siddiq de dégg naa yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu naa gis nga inna an-naasa gis nga nit ñi idaa ra'aw zaaliman bu ñu gisee ab tooñkat hein falam yaxudu ala yadayhi te teewuñ ci loxoom mooy ña ko ci man mooy téye ci loxoom expression la mooy xamal ko ne rek yow yaa tooñ waaw te defuñ lool aw shakal xaalid rek an ya'ummahumullah borom bi daal di leen muur bi iqaabin minhu ci mbugal moo xam ne ci moom lay déggee li ci moom lay tukkee waaw allahu akbar loolu xoolal xam nga keroog rek gis nañ xadiis Seydina Abu euh, Seydina Hudayfa ibn al-Yaman si gis nañ ko bi nekk ci Musnad al-Imaamu Ahmad te ku mel ne al-Imaamu Tirmidhi ñooy xoroon nañ ko al-Imaamu Abu Dawud rahmatullah alayhi bi mu naan Yonent bi alayhi salaatu salaam nee na la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushiku an la yushik an yab'atha Allahu ilaykum 'adhaban min 'indihi thumma tad'unahu thumma tad'un fala yustajabu lakum sayyidina ab Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhum mu ne man dégg naa yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne la ta'murunna bil ma'ruf loolu gis nañ ko fan yële wa naa ne di ngeen digle lu baax mooy bi ñuy wax yahud yi nga xam ne aw suñu borom naan mais lan moo teewoon seen rabbin yi tere woon leen yu seen wax yu bon yi ñuy wax a seen jëf yi ñu nekk waaye ñii ak a sànku ak a ñaaw li nga xam ne moom lañ nekkoon doon ko jëf la bi sama kaanu ah foofu gisoon nañu hadith bii c'est pour feddali li mu ne moom Seydina Hudhayfa ibn al radiyallahu anhuma mu ne dégg naa yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne wat naa ci yàlla ne di ngeen digle lu baax di tere lu bon wala bu gis mu ngeen ko deful léegi borom bi daal di sànni seen kaw sotti seen kaw mbugal moo xam ne ci moom lay tukkee ginnaaw gi ngeen di ñëw di tàllal seen loxo di ñaan ci lañ doon wax jàng leen taani yu leen neex tasaa nañ ko tasaare fu leen neex nañ ne xalifa bi joxe na lu leen neex waaw nee na nañ jàng lii ndax balaa bi xew te dara borom bi bu yonente sallallahu alayhi wasallam ne dara lañ leen dul lañ leen dul lañ leen dul euh, euh, nangul waaw loolu la Seydina Siddiq di wax nii ah ne yonente sallallahu alayhi wasallam ci boppam moo ko wax waaw nee na bés bu ngeen fi gisee ab waaw teew leen ah! laa ilaa ma <laughs> lu dul ne borom bi dina leen dina leen muur yéen ñépp mbugal moo xam ne ci moom lay tukkee moo tax al imaamu Abu Dawud as-Sijistani rahmatullahi alayhi moom bi mu ko xam nga daal la ci yokk Allahu akbar xoolal lool fii moo mu ne amrun an Hushaym fekk mooy ñoon ci càllale Amr ibn Awn moo ko jële ci Hushaym moom moo ko jële ci Ismaïl muy Ismaïl ibn Abi Khalid mi nga xamante ne moom moo ko jële an Qays ibn Abi Hazim rahmatullahi ala al-jami' moom ci moom ci ci version moom mu yokk ci lan Seydina Abu Dawud as-Sijistani yu mu ne moom boo boo doon da cee yokk mu ne wa inni sami'tu rasulallahi man as-siddiq dégg naa yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne ma min qawmin yu'malu fihim bil ma'asi thumma yaqdiruna ala an yughayyiru thumma la yughayyiru illa yushiku an ya'ummahum allahu minhu bi'iqaab <laughs> waaw mu ne man as-siddiq bi mu keroog bi mu leen di discours mu ne leen ma ne man as-Siddiq dégg naa yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne waaw ma min qawmin amul benn ay nit ay ñoñ ay nit ab peuple ab ay ay ay luñ ma nation wala lu man di doon ay nit ay fu ñu man di ne yu'malu fihim bil ma'asi ñu fay jëf ay bakkaar bu dégg bëccëg summa ginnaaw gi yaqdiruna ñoom ñu am capacité ala an yughayyiru ñu changer ñaawteef boo gëlee waaw summa laa yughayyiru defuñu ko ndax ku nekk nee nga eh, chacun est libre hein mais qu'est-ce que ça gêne ñun l'essentiel mooy ñu am xëy quoi quant à ay ay ay ay ay ñii ñii nii lañ bëgg a dundee voilà mais c'est c'est affaire là man ça me gêne pas ku nekk di laye loolu quoi mais c'est leur vie hein ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent de leur vie hein wala ñii c'est de leur c'est leur il s'agit de leur corps hein ils sont propriétaires de leur corps hein qu'ils de leur corps ce qu'ils veulent caaxaan yooyu ngay mu ne man as-Siddiq dégg naa yonent bi saa saa ne gis nga bu loo xewee gars yi di ci réew mi di def yu bon yu yàlla tere yi ji ñu comme ni fëse ñu naan bu tubaab ñun rawu tubaab de rawuñu bu ñu ñu ngi koy séen mooy nañ ko ci plan yu bari waaw mu gis nga bu loo xewee su mbalaa yu ay ruuta changé illaa lul yuu ci ko léegi an ya'ummahumullahu minhu bi'aqab suñu boroom daal di leen muur ñoom ñëpp ci mbugal mu leen man de je me demande coronavirus bu ci bokkut lan la voilà parce ñun ñëpp la ah moo tax it doxala suñu mooy mooy nag affaire bi daa da da da sikki ma lakkandoo xam nga moom c'est la dèche sikki ma lakkandoo am nay temps da nga mooy ñenn ñoo ko doon def nga naan gox sàngam mais gox bële moom am na ñuy la mais léegi daa mel ni affaire bi dafa lawadoo waaw laisser aller gi ak ñàkk wax dëgg ñàkk wax ki nga xam ne moo nar a yàq société bi wax ko dara kenn ñemewu la wax ñu far di ko def ay loi fu ne ñi ko jotu la def sax ñu ngi koy xalaat waaw du xool nan nañ koy jaarale ci seen télénovela yi ngir gaa yi daal di koy miin ndax bu ko société bi miinee yu bon yooyu bu ñëwee di ko def loi tan mooy bañ doole yi di bañati moo farul ne ndax gaa yi rey nañ leen ba léegi sax ils arrière arrière nañ ci affaire waaw fokk ñuy di mel noonu nekk li nekk waaw comme que nag léegi daanaka monde bi ñu rëcc ci loolu bariwul kon nag lii yonent bi saa saa bu dee loolu amul te kenn du wax mel ni c'est normal waaw ku nekk toog ñii naan ñoom nañ nekk fee waaw moom. moom moom moom wax dëgg yàlla yaaram la Serigne way moo moo mooy borom jamono boroom jamono joo xam ne yéen ñi seen bopp yore naan moom mooy moom de liy wane nekk seen la mooy xamul sax li xew. loolu day wan ne kooku du dara yeneen ci bari saa saa doon nekk Quraish xam li xaw Ébi Abyssinie xam li xaw fële l'empire byzantin xam li xaw Kisra grande puissance su temps yooyu ay mu xaw Iskandariya mu xaw ñépp ci lu ñu ne ak nan lañ tooge waaw. bilaadu sindi wal hindi yooyu yëpp mu xam leen toog te moom la yàlla yónni te moo gën ci ñépp yow nga ne moom ngay roy ñu naan da moom lii wane ne teet daa màgg mooy xamul sax fii mu ne li xew kooku kooku xam nga xaste la ci moom moo tax ñun bari na ñuy wax jàpp ne tagg la loolu ak xaste la bu ñu muusoon tey xalaat ah wax wax dëgg yàlla amoon nañu kersa di génne kàddu yu mel noonu waaw bu ñu ko déggee sax dañuy am kersa ba di ko répété buñ ko répété mais moom la ñuy jël foog ne ñu ngi wax lu am solo moo tax na kuy wax jàpp na li muy wax xam-xam la ni ko xëm-xëm kese la yu xëm kese la fi wax waaw kon nag loolu nga xam ne moo xew ñépp ko daanaka xaw cee noppi ñiy wax ñu néew nañu waaw mais léegi mbugal moomu suñu borom ne yonent ma sar sam ne bu lool xewee ñi am capacité changer ko changer wuñu ko au contraire ñu koy appuyer naan am nañ ci droit il suffit mu nekk ci loi il faut respecter waaw ñoom daal li yàllay tere même da gis jullit ñoo xam ne façon esprit boobu la yor léegi waaw li yàlla digle ñu ne ñoom mën nañ koo def ci réew tubaab yi maadaama loi bi terewu may ta xam nañ ne tubaab yi ku ñëw dangay ngay tere li yàlla digle léegi yow kon mooy lan bu xasee nekk ci loi bi léegi ma ne kon nag mu ngi ci loi bi léegi bon man bu doon yow sa faiblesse nga am waaw dëgg la ñu ngi ci loi bi yow defoo bàyyil mais di dal ñay jéem a des nan leen c'est pas normal il faut se conformer conformer ci loo xam ne mooy yàlla la mu ne comme que mu ngi ci loi bi yéen da ngeen war a conformer mais yonent bi saa saa waa Quraysh lañ mën a gam-gam lekk loi mooy nañ doon dunde ah nañ doon dunde seen tëralin seen dënduñ mais ba mu ñëwee est ce que dafa conformer mooy li ñu doon wax léegi rek boo demee ci réew waxi yooyu du wax waaw. ñépp def yaramu neen da ngaa war a def yaramu neen déedéet bu ñépp defee yaramu neen yow amalum xel sol yére voilà loolu mooy ak nit waaw léegi nag bu loolu baree kenn waxatul dara mais voilà mbugal mi bu ñëwee yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane da leen koy muur waaw moo tax asxam yi ñuy gis ah ah te bokk ci mandarga yi nga xam ne axiru zamani hada zamanu aqbaxu zamani li kasrati l isyaani fi l buldaani wa kasrati l asqaani fi l buldaani voilà bari ak feebar woppu gi al amran bari ndax tukkee ci mooy yàlla yi ndax ñoo koy wax kon loolu la say sina sayyidna Siddiq wax xoolal ma keneen kaay fii ma wax la bi tekk aaya bi tekkiwul mukk toog leen seen kër ngeen xool jàpp kii leen jàpp leen seen jàmbur li ñuy wax ay del maanu lool tuddul maanu de yii nii xoolal xoolal al imam al imam Ahmadu al imam al imam Abu Dawud voilà naka noonu al imam ñoom ñépp dañoo soloo salay ah naka noonu al imam Ibn Majah rahmatullah soloo nañu lii may bëgg a wax nii hein te al imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi bi mu ko soloowee dane hada xadithun xasanun garib xadis bi xasan xadis la boo xam ne bu baax la garibun mu tumuranke lan la mooy ah taalibe bi la ne taalibe saxaaba bi muy Abi Umayya ash-Sha'bani voilà muy Abdallah ibn ah, Uxaamir ah moom dane muy Abu Umayya ash-Sha'bani Abu Umayya ad-Dimashqi rahmatullah alayhi nee na damaa ñëw wax ki nga xam ne mooy Aba Sa'laba al-Khushani ah Abu Sa'laba al-Khushani Saam boo xam ne ci Saam la dëkkoon nekkoon benn rëbbkat tuddoon nañ ko fi ñuy tudd Seydina Adi ibn Hatim kanam ñoom seen kii daanaka dafa niroo ko sauf que nag Seydina Adi moom kilifa la woon daanaka xaw xaw a buur nekkoon fa mu ne woon alors que Seydina benn kii activité am liñ doon liggéey mooy rëbb moo ah chambre de Koon muy Abu Salama moom mii moo génn àddina fekk da doon julli <laughs> dafa sujjóot <laughs> bi mu sujjóotee la génn àddina moom Seydina Abu Salama na Abu Umayya al-Sha'bani nee na damaa laaj Abu damaa dikkal Abu Salama al-Xushani ma ne ko mais kayfa tasna'u bi haadhihi tey Serigne Saw ah mais aaya bii nan ngay def ak moom mooy suñu aaya bii ñu nekk de aaya 105 suuratul Maa'ida la wax nee na gis nga gis nga taabi'i yi ay arab pur lañu mais wuñ ne moom alquran di arab en arabe ñu man ma dégg arab bokk ci arab yu kay yi nga la kenn damaa gën a min arbaabil balaaga kon nag soxlaw ma di dem ci kenn di ko laaj damay ubbi li mu wax leer yaa yolla dii la amanu alaykum anfusakum waaye comprendre naa jeex na déedéet nee na damaa dikkal waaw fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun laaj leen waa dikkal te kenn féetewu ci kaw sahabatu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam wa radiyallahu anhum nee na ma ñëw ne ah kayfa tasna'u bi hadhihi al-aya ma ne Seydina Abu Sa'laba al-Khusani mais radiyallahu mais nan ngay def ak aaya bi nee na mu ne ma ayatu aaya ban aaya qultu nee na man ma ne ko di Abu Umayya ash-Sha'bani rahmatullahi alayhi nee na ma ne ko ah qawluhu ta'ala wax ji suñu borom mu kawe mi daal di wax ne yaa ayyuhal ladina amanu alaykum anfusakum laa yadurrukum man dalla idha talaytum yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal na leen seen bopp doy comme sujet comme problème. laa yadurukum du leen lor man dalla ki nga xam ne ila tadaytum bu dee leen gindeeku abu Thalabat al-Khushani yu ne ko amaa wallahi anha xabiira amaa wallahi haa ne ko nag wallahi wat naa ci yàlla laqad sa'alta yow mii ne aaya ne xabiiran ku ko la waaw lii du puukarewu lii dafa baax waaw lii nii léeg-léeg day ràññeeku boroom xam-xam bi xamal taalibeen bi ne ko gis nga masala bii nga ma laaj laaj nga ko koo xam ne nag moo ko xam dëgg-dëgg loolu puukarewu xamul dara moo naan waa ji lay puukarewu dañoo tal luy puukarewu xamuñu ko sax bu ko alxuraan tuddul woon ah inna allah la yuhibbu kulla muxtaalin faxuur bu déggul woon ñoom ñii ñu ko xam ay abu Sa'labata al-Xusani radiyallahu anhu sahabatu rasulillah mu ne ko laaj nga ko koo xam ne ku ko xam na rek ñu nga ma laaj aayam mu ne lu tax mu ñemee wax lool parce que dafa jële xam-xam ci source fañ ko war a jëlee fa muy ballee moom foofu la jële xam-xam ci aaya bii taalibe bi ñëw laaj ko ko mu ne ko kon laqad sama wallahi naa ko ci yàlla laa wax duma doo duma ci kafaara dara man aba sa'la la sa'alta danha xabira laaj nga ko koo xam ne ku ko xam dëgg dëgg mooy mooy man mi lu tax mu ne sa'altu anha rasulullah sallallahu parce que lii nga wax nii man aaya bi bi mu wàccee man Abu Sa'laba te Abu Sa'laba kat li ci yéeme mooy dëkkul woon Medina moom da doon jóge Sham gis nga Sham ni mu soree ca kaw Syrie kii Jérusalem ak foofu la fa la doon jóge ñëw ci Yonent bi sallallahu alayhi di ko laaj moom activité bi muy def ay rëbbëg ak masale yu am ci diine yépp lay dajale bu ñëwee foofu laaj ko Yonent bi sallallahu alayhi ba lépp leer mu door a nee na man damaa laaj yonent bi alayhi salaatu lii nga ma laaj ay bii <laughs> maa laaj ma la maa laaj ne ko ah, man de laaj naa ko ko jaaxal ci ah kon lii kon mooy kon man li ma ci déggoon ci kaw nii comme ni nga xam ne mooy géeju sunna waaw géeju alquran mooy géeju yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy géeju sunna yonent bi alayhi salaatu wa ku ci xuusul mënoo ñëw di wax alquran zéro waaw kon nag mu ne man laaj naa ko Yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne ah man Abaa Sa'labata al-Xushani ne ma bal tamiru bil ma'ruuf wa tanaahaw anil munkar hattaa izaa ra'ayta shuhhan mutaa'an wa hawan muttaba'an wa dunyan mu'tharah wa i'jaaba kulli dhii ra'yin bi ra'yihi faalayka bi xaasati nafsik wa da'il awaam fa inna man fa inna min waraa'ikum ayyaaman as-sabru fiihinna mithlu al-qabdi ala al-jamr lil-aamili fiihinna mithlu ajri xamsiina rajulan ya'maluuna mithla 'amalikum am na ci beneen riwaaya dañ ne ko ajru dañ koo laaj ne ko yonent bi alayhi salaatu salaam yaa rasuulallah ajru xamsiina minnaa aw minhum qaala laa bal ajru xamsiina minkum Allah Allah yonent bi Seydina Abu Sa'laba al-Xushani nee na bi ma laaj yonent bi alayhi salaatu salaam aaya bi da ne ma bal ay waxu leen bu leen digle lu bon di tere bu leen digle lu baax di tere lu bon de déedéet bal li am ba des bal li tamiru bil ma'ruf li am ba des dee leen digle njekk dee leen digle njekk fu ngeen man di nekk watanahum anil munkar te dee a def nga gaay waa banu Israayil kaanu laa yatanahawna an munkarin fa'alu waaw doonuñ woon terewante yu ñaaw yiñ doon def waaw ku nekk di def ñu bàyyi la ku nekk bàyyi ko boo newee ci lu bon sa borom du la wax dara moom bu ci newee doo ko wax dara suñu borom nag daal di leen buggal waaw mu ne nag yeneen ma ne sa saam ma ko ne ba des de bu leen dégg ne aay bi da leen koy tere déedéet digle leen njekk lu baax dee leen digle li nga xam ne moom laa fi wàcce moom la suñu borom digle watanaahu anil munkar dee leen ko digle woon te ginnaaw bi nga fexee ci sa bopp même bu dee am ngay rëcc rëcc woo terewul ngay digle lu baax wata naaw dee leen terewante anil munkari ci lu ñaaw lu baaxul hatta ba ker aaya bi nag loolu lay wax moom lañ doon wax ne daa am lii daa am époque bu muy wax daa am boo xam ne boo fa àggee danaan bu boobaa fekk yow digle nga lu baax ba pare tere lu bon yi di je m'en foutisme yow ngay def lu ne waaw mooy tamit doo wax benn yoon ne man sama yoon ne watu waaw fa zakkir in nafa'ati dhikra moo tax alquran ni deel fàttali ndax fàttali saa su ne day jariñ waaye am na jamono joo xam ne suñu boroom ci boppam mi wax loolu moo ne baleen ko waaw baleen ko moo tax yeneen ci ware saasam di ko leeral mu ne ko li am ba des bu leen dégg ci ay bii toog ba nga digle ni lu bon di tere lu baax di tere lu bon ne déedéet digle leen lu baax di tere lu bon hatta ba kera ilaa ra'ayta ba yow Aba Sa'laba ak yow jullit idaa ayta shuhan mutaan nga gis ak nay nay boo xam ne moom la ñuy topp gay yaa illah nay pas nay ci alal kese mais nay seen bopp yiw tamit koo xam ne nag moom la ñuy topp quoi shuhan mutaan nay xam ne dafa nay mais comme que moom la gaay gaay kii ko ko waa dara ko waaw Allahu wal iyaadu billah mooy njom waxtalu nay waaw nga xam ne nit ñi hein sa bakkan topp loolu ak nay nay boo xam ne ku ñëw daanaka yow loo xas a am soxla ko ñépp nay boo xam ne yow moom ngay daanaka nit koo gis noonu la mel égoïsme égoïste boo xam égoïsme boo xam ne waa répandu partout wa hawan muttamaan waaye tamit nga gis bakkan bànneex yoo xam ne moom la ku nekk di topp faaleetuñ dara faaleetuñ ku nekk jàpp na li baax moo ko war a am topp bakkanam ku nekk daanaka loolu la nag wa hawan muttamaan wa dunyaa mursar ku nekk yaa ji fexe àddina alal am am koom-koom bu dee jigéen nan laay amee alal yeeg nan laay amee ci playboy playboy yi même chose nan laay amee mooy fekk fooy teefu àddina kese leen neex gargaar yi àddina kese nu ma ko prestige yooyu wa dunya mu'sar waaw nga xam ne moo amul jeexital ci ñépp ku nekk topp ci wa i'jaba kulli di ra'in ra'ya nga gis tamit ku nekk nag ki nii daanaka foo jaar daal ku nekk ñoom <laughs> am nga <laughs> am na moos waaye yow ma ne wa i'jaabu kulli dii ra'yin ra'ya koo gis nag am xelu boppam nee na doy na ko waaw jàpp na ne fii mu ne xel mi dina màgg mu mas a wàcc ci kaw suuf moom la waaw mooy gis nga te loolu du peuple yi kese gis nga ni mu xewee ci peuple yi peuple bu nekk foog na ni moo gën ki ci des waaw ba mu des bu dee africain bi moom jàpp na tubaab bi ko féete kaw mais seen biir africain yi ku ci nekk yaa ngi jàppale maa la jëlee niroog suñu baay tubaab yi hein ngir wan du ma moroomu yéemu ci seeni xalaat yi bopp ak seeni façon vision que mooy li ñu on reçoit a de leçon à recevoir mooy lii wa i'jabu kulli li ra'yin bi ra'yi koo gis ku ne am xelam doy ko mu jàpp ne moo gën xel ci kaw hmm. mu ne boo gisee lii nag fa alayka bi xaasati nafsik na nga yow na la sa dëgg-dëgg waaw exclusive ko yow na la sa bopp ah ex na nga jël sa lépp concentré ko ci sa bopp ngir yiwal sa bopp wada'il awam population ah population am yi awaan yi lambda nga xam ne daanaka ñépp naa ne lambda dina nekk xalif général wala a'udhu billah ñun moom de toute façon ku yàlla tax ngay wax xam nga ne ñun ñi dund nañ ay suñu jamono jii ñoo xam ne dañ leen di wax ay xalif généraux te ay lamda lañ mooy xamuñ seen diine loolu mooy lamda moom la al imam Abu Hayyan doon wax ah kene al arabu ashaddu kufran boobu alquran di wax al arabu naan kaw kaw yi tekkiwul ñu dëkk ci kaw ba al arabu nit ki mën naa nekk ci palais présidentiel nekk le plus grand kaw kaw le grand campagnard de tous les te moom mu ngi ci biir palais bi la yeewu palais de l'Élysée wala de Washington wala de de la place rouge waaw Kremlin wala fii ci maison maison fii Léopold Sédar Senghor fii ci avenue Léopold Sédar Senghor avenue Roume xaw ma la tuddoon xaw ma dañ koo changé nga yeewoo palais présidentiel nekk le plus grand kaw-kaw de tous les temps parce que xamul diine waaw loolu kese la waaw te xam nga bañ doon gis miraas am na wax ju wax ju am solo bu imaamu Maalik waxoon laa ilaha illa allah Qurtubi mu koy tudd ci tafsir mu ne Mawlaana Ibnu Mas'ud boo ko doon wax moo ne gis nga ah koo xamante ne ñetti xam yi xamoo fa bi ma yafdulu ahlul baadiya allahu akbar pour wax la afe bul nekk li wax nga naan boo sawaay moom il y a le il sama gars yi da de du loolu c'est la imaamu Maalik boroom ngir mi ñuy topp ñun imaamu Maalik moom kenn du laaj mooy kat quand même imaam Maalik ibn Anas du doomu Maalik euh, Anas ibn Maalik nag voilà moom ne wolof moom da waaru quoi non non maamam al-Asbahi la alors que imaam Anas bokkul ak moom waaw bokkul du doomu sëtam du dara mooy bokk nañu nii rek ay arab lañ ay kii mais mooy duus damaa bëgg wax du maamam du bàyyam Seydina Anas ibn Malik xaadimu rasulillah sallallahu alayhi wasallam du maamu imaam Malik ah nañ bari wax loolu xoola imaam Malik ci boppam moo ne al imaam al Qurtubi borom tafsir bi Abu Abdillah mu ngi koy tudd mu ne bi muy saraa ci côté miraas yi aayatu nisaa yooyu mu ne Mawlaana ibn Mas'ud ibn Mas'ud radiyallahu anhu moo doon wax ne képp koo xam ne maîtriser woo xam-xamu miraas hein ak xam-xamu aj ak xam-xamu fase mooy mooy mooy mooy fase quoi ak li jëm ci wàllu sëy ak fase mu ne gis nga ñett yii moom ñett yi al faraida wal hajja wat talaqa mu ne yii moom ku ko manul ku ko ku ko wul fa bima yasduru ahlul ahlul baadiya mais kooku noonu nga xam ne manul lool mais ana lan la gëne ñi nga xam ne ca kaw ga lañ nekk mooy information yi du fa ñëw loolu tax ñu naan ahlul baadiya mooy xam-xam bi en général du fa dem parce que premièrement boo seetee suñu jamono ñi ci am courant bariwul bibliothèque yi doo faral di ko fekk ci village yi loolu loo tax moo tax xam-xam tekkiwul ne kaw kaw bi mais am na ñu nekk ci kaw ko ñoo raw ki nekk ci palais bi du loolu lañ lay wax sànq mbir mi mooy fala xam-xam bi di moyen parce que téere yi fi ñu ne mooy ci ville yu mag yi fa la gën a accessible même ay internet yi yenn connexion yi moo tax village yu bari ay zone blanche lañ hatta France da ngay gis yenn ville yoo xam ne yu xaw a yu xaw a ndaw mais ay zone blanche lañu yenn village yoo xam ne vraiment mais mooy internet bi doxu fa gars yi pour ñu woote dañuy yéeg fu kawe la ñuy daje ñoom ñëpp ngir seen connexion seen internet seen téléphone yi mën a am connexion xam nga kooku wute ak ki nekk saa biir bari is nekk sawaay fii ci Trocadéro di di di di di di di di di di di surfe sawaay cent pour cent yi dugg ci situ xam-xam yi di ci dem wute naag waaye ja nekk ca kaw ga bu gën a connecté wu mais foofu réseau bi sax baaxul waaw looloo tax ñuy wax mu ne nag képp koo xam ne ñett yi manoo xamoo mais yow nan nga tawee ki nga xam ne amul xam-xam te dëkk ci kaw bi moo tax ma ne la daal ñoom xam nañu li mu dem waaw ñun sëriñu ñaanalaate lañ gën a ñu moo ñun ñu yàlla def ñu dajeeg ñoom lu ëpp li ëpp mën nañ ne sax quatre vingt dix pour cent bi mooy ay sëriñu ñaana laata nañ waaw léegi nag kenn waxu la seen ñaan baaxul non mooy dañ laa bëgg wax rek bu fa seet xam-xam parce yaa ko gën a tey waxoon naa la gars boo leen naree kii ñu ne daa bëgg a gagloo sëñ bi aywa kon voilà bodda an ñu daal di koy bantal waa ji nii <laughs> kon ñoom lii may wax gënuma leen koo xam <laughs> yeneen ci la lay saar saam ne ah bu demee noonu ah. nay bu xam ne moom la ñëppee topp waaw ak topp ba ba neex ne ba mu rek mais bu ñuy wax diine yoonam new ci maa daama sawaay laaluñ sëriñam yoonam new ne bakkanam lay topp ba pare bëgg a woote mbir mi naan ay jihaad la kooku day wax lu ko neex day wax lu ko neex waaw ba pare bëgg àddina boo ci gis daanaka lépp mbiru àddina kese la waaw nan lañuy amee yére yoo xam ne yu kii nit di bi puukarewu ci kaw nit ñi bari ay alal yu leen koy tudd fu ne yooyu kese fi am wa bi ra'in bi ra'in ku nekk nag jàpp ne yow sam xel day na la waaw ku la dara conseil sax nga jànni ko boo amee ay conseil sax bitaana saaliha ñuy ñëw di la wax lu baax bu dee président wala ministre nga dàq leen bu dee borom alal la képp koo xam ne wax na la dëgg keroog lay gëj a ñam ci sa alal ji waaw parce que yow jàpp nga ne il faut ñu lay conseil di la wax li la neex parce sam xel moo féete xelu ñépp ndax yow da am alal looloo fekkaw mu ne bu loolu amee yow concentré wul ci sa bopp wadaay la awam bàyyi la am nii yi fiñ ne population bi liñ nekke noonu waaw même bu dee xalif général la ba ko fëree waaw wadaay la awam fa inna waraa waraikum ndax gis nga mu ngi seen ginnaaw yéen ñii sama saxaaba yii li may wax ngeen yéen Aba Sa'laba ak yéen ñépp radiyallahu ayyaaman am na ay bés yu ñëw ci kanam as-sabru fiihinna gis nga muñ ci bés yooyu mithlu mooy muñ nekk ci li ma ak sama saxaaba yii yéen gis nga muñ nekk ci teg ci sa tànk am na bés yu ñëw ci kanam gis nga nekk ci loolu di ci muñ mithla mithlul qabdi ala al-jamr day mel ni koo xam ne gis nga xal charbon boo xam ne dañ koo lakk teg ko ci taal bi boyal ko furna buñ boyal ba mu xonq cur nga jël xal yooyu tàllal ne nit tàllal sa loxo mu tàllal nga daal di koy ne ko teg ko ci loxo bi ne ko ñëpp ko déyal gis nga ni mu koy lakke yaram di lakk bay laal yax am na jamono gi ñëw seen kanam ci li ma fi bàyyi moo ko téye ciw xal ñoo yem moo tax mu ne bu lool xewee na lil aamili fiihin na gis nga jamono gis nga jamono yoo yële ki nga xamante ne nii moo ciy jëf ki nga xam ne moo ciy jëf mu ne gis nga bu jamonoy xewee jaamu ci sa borom ah gis nga al amalu fii lil amili fiihinna ka fay jaamu borom bi ka jaamu borom bi nekk ci li ma ne woon man rasulullah ak sama saxaaba yi radiyallahu anhu gis nga kookale dina am ci pay mislu ajri xamsiina rajulan day am équivalent wu yoolu cinquante personnes yoo xam ne yu jëf lu baax lañ ñu ne ko ah cinquante personnes ci ñoom wala ci ñun mu ne ci yéen ñii sama saxaaba yi parce que jamono jo day niroog jamono ju njëkk ja bada al islaamu ghariban wa sayaudu ghariban fa tuuba lil ghuraba moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu bada al islaamu l'islam dafa tàmbali ci tumuranke dina delluwaat ci tumuranke fa tuuba texe ndaataa tëllëx ñeel na lil ghuraba yi ñay tumuranke bu keroogee ànd ak ñoom ñooñu nag borom bi da leen defal ci xéewal yoo xam ne mooy bu ñu defee jàpp ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wasallam di ko doxe malgré bi leen di bàyyi loolu moo taxoon mu ne addu alayha bin nawajid ci li nga xam ne hadisu sayyidina al-Irbaad ibn Sariya radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne moom la noonu bi sunnati wa sunnati al-xulafaa ar-raashidiin al-mahdiyyiin addu maa ngi leen di dénk sama sunna sama sunnaay xulafaa yii sama xalifa yii yu yi nga xam ne borom bee leen gindi al-mahdiyyiin te ñu jub ñu gindi leen daal di leen gide les bien gidé radiyallahu anhum ko takk na ngeen ko ŋànk ci seen biiru seen bëñu biir ya ndax li koy li leen di baaje bu gi day bari ku ko def ca kanamu bëñ yi buñ koy bif muy deñ waaw moo tax yonent waaye saa saa ne kiy jëf foofu day am yoolu fu cinquante personnes yuy jëf fii ci sa ci yéen loolu nag tekkiwul benn yoon kër ñooñu dañoo tolloog daraja ci yonent eh, eh, saxaaba yi jamais yonent bi alayhi salaam ci boppam moo ko wax comme ne xadiis yi ne ci imaamu Muslim ne law an bala law anna ahadakum ne asxaabi asxaabi bi muy wax metre en garde xeet wi ci saxaabaam yii nee na te ngeen xam ne gis ngeen law anna ahadakum kenn ci yéen law anfaqa bu dépassé woon mithla euh, Uhud dahaban bu jëloon lu toll ni montagne Uhud ci or saraxe ko loo xam ne dafa sell ngir borom bi tabaaraka wa kooku en fait dajul sax mudd benn mudd xam nga mudd li ñuy génn muddum koor ah waxuma la saa mooy ñeenti mudd benn mudd kese benn mudd mooy mooy eh, deux virgule quarante-trois litres mooy cent ah gis nga lool mooy boo ko xaajee ñeenti xaaj benn xaaj bi lu toll noonu benn saxaaba bu saraxe lu toll noonu moo gën fuuf ku nekk ci ñun te man ki nekk ci ñun même wàllu yu bi gën a mag ci kaw suuf te du saxaaba bu saraxe woon tax xam nga ne kooku du def lu dul lu yàlla kese tax bu jëloon lu toll ni montagne Uhud saraxe ko lépp di or mu saraxe ko ngir yàlla dajul gis nga loolu noonu ñu xaaj ci deux virgule quarante-trois li xaaj ko ñeenti xaaj benn xaaj bi saxaaba bi génne lool moom xaaju la jege sax loolu noonu saxaaba bi génne te pourtant moom montagne or la sarax kon loolu mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom ci ngëneelam. ci ngëneelam la defal xeet yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñii ñëw après ci jamono yu métti yooyu te nangu cee des nekk ci sunna mu yëkkati leen may leen yoolu ab sax sax cinquante saxaaba mais loolu tekkiwul jamais que ne jege nañ weewu saxaaba bu damb sax mu sànni ko ma ne jegewuñu ko voilà loolu tamit lu ama am solo la lu ama am solo la kon nag bon ci gàttal mooy daal affaire bi loolu la mooy gis nga kon saxaaba yi radiyallahu anhum ci boppam leeral nañu aaya bii ana lan lay tekki voilà lan lay tekki que kon mooy jamono ji la suñu boroom doon wax que ne bu amee yow mooy boo xasee digle lu baax tere lu bon affaire yi leer nit koo xam ne day tay tay lu muy continuer def ci maa tay ba pare di la naar bi ba fa alayka yow daal sawaay bu boobaa ñu ne la yow yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm yàlla aleykum anfusakum def ngeen li ngeen war a def maa ala rasul illa al gis nga yonent ma alei satu salam dara gàlluwul ci kawam lu dul jottali ñi ko fi ulama yi nga xam ne moom la ne ñooy ay donoom al ulama warasatul anbiya ñoo donn yonent yi alei musaatu salam ñoom itam dara tegwul seen kaw lu dul jottali bu ñu xasee jottali nag affaire bi leer nit di tay taylu mais bàyyi ko waaw bàyyi ko après affaire am la mooy mënatula am lay parce que kooku mënula am lay ne affaire bi agsiwul kenn leeralu ko mooy leeral nañ ko léegi nag li fi newoon mooy ak nayam nay la doon topp ah suhan mutan waaw waaw wa hawan muttaba doon ak poñeetu àddina waaye njaabu kulli di rayin bi rayin ku nekk koo gis ku nekk moom muy muy muy muy doyloo da pare jàpp ne xam xelam doy na ko kenn waru koo man a conseiller kenn waru koo wax lu baax kenn waru la def dara nga naan ko est-ce yow lii loolu rek du la ko may parce que moo fi mag wala moo fi kii waaw bu dee loolu am na leeral nga leen ba pare bu boobaa nag la aaya bii ñëw ne nag bu def ngeen li ngeen def gis nga seen nekk ginnaaw ba ngeen leerale laa yor dugg ko du leen lor de man nga nga xam ni dal la sànku nay la te day bu dee ne nag yéen du ngeen leen digal ba pare ñoom ñu bañ ngeen fekk ci leen déedéet. mooy loolu moom baaxul mooy ngeen des ci li ngeen newoon moo tax Seydina Shuayb alayhi salaatu wassalaam ne wa euh, <laughs> wax ne mooy man duma leen digal ba pare ne leen leen ngeen ñëw may weesaloo ak yéen di jëm ca la ma leen tere woon yéen ngeen di ji génne yéene waaw kay loolu moom amul solo lool bu leen loolu taxul ñuy wax moom waaw kay mais mooy da des ca la nga desoon boo ci desee laa yadurukum loomu leen man dal la ñoom bu ñu continuer seen cànkute gee ginnaaw bi ñu leen leeralee idaxta day dum bu nee na tegu ngeen ci ñoom ilallahi da ngeen xam ne ci borom bi moom marjookum te ngeen di dellu yéen ñi jami'an yéen ñi fayu nabbiukum mu daal leen xabaar bi ma kuntum ta'maluna ci la nga xam ne moom ngeen doon jëf xam naa kon fii lañu yem